waaw ci wàllu ay dépense voilà parce que futuhaat yi am na l'islam a ngi yokk ak yooyu ñoom lan moo tax voilà ñoom affaire yi seen affaire seen seen situation voilà yonent bi saa salaam du joxe loo xamante ne nii walla mu jox leen daal comme daal ñi xam ne noonu lay noonu lan la leen war a jox bu dee ne daal affaire yee ngi dox alors que yonent bi saa salaam doon la mën a doxale mais lañ doon laaj da amul bu ñu bëgg ko cee teg yonent bi saa salaam mer ne moom léegi euh, euh, un mois. ci la newoon ci mashruba googale lim tabaxoo benn kii hangar bu mu newoon bàyyi leen ba vingt-neuf jours mu wàcc ba sayyidatu Aisha radiyallahu anha naan ko mais yow yaa newoon trente jours mu ne leen ash-shahru euh, weer wi vingt-neuf jours la li ëpp loolu la mooy day nekk vingt-neuf day nekk trente voilà kon nag mu ngi noonu le loolu bu dee bur ngir yar leen ngir yar ndaw see tax loolu mën naa nekk waaye nag yar bi mënula continuer dépasser quatre mois bu duggee quatre mois beneen affaire lay dugg voilà loolu euh, lu ñu waroon a préciser la kon gis nañ wax waa jumhu jamaahirul ulama am ci seen ci madahibul arbaa yooyu ñoo xam ne dañ ne kenn du fi xaar quatre mois ah. bu dee du pour yar ko ci loo xam ne xaqam bu mu fell la moom ndaw si wala xaq yoo xam ne ci wàllu sharia la jëkkër gi di wax ak moom faalewu ko mu koy yare bañ a séyib moom loolu bu dul loolu ngir rek fitnaal ko ngir lor ko tax mu daal di koy euh, taf bàyyi ko dul sëy moom kooku kenn du fi xaar quatre mois parce que quatre mois daa bari waaw moo rax bokku na ci ñoom ku mel ne Cheikh Ibn Taymiyya al imam Ibn Taymiyya rahimahullah da ne kenn du fi xaar loolu non non non léegi mu wax li ma la wax sànq ne parce que ak xam bi nga xam ne mooy jote gi boroom këram war a jote moom ndaw si ak moom ci pëy moo gën a màgg fu ak lekk ak naan bi nga xam ne farata la boroom këram di yoral ko waaw waaw léegi kon loolu la ñu ne kon ah, ah kenn du fi xaar dara parce que waa ji ci boppam leen na ko tax a jóg mooy fitnaal ndawam femme bi waaw fitnaal femme bi kesee ko tax a jóg te comme que loolu xam nañ ne looloo ko tax ak lor ko kenn du fi xaar quatre mois ak xam boobu du dañ waaw te loolu loolu jara bàyyi xel la wax yii nii même bu dee du gën a siiw mais lu jara bàyyi xel la parce que comme que gars yi waaye identifié nañ pourquoi lu tax parce que yonent may saab saab moo wax ci hadith bi ne sunanu Abu Dawud a ad dararu yuzal waaw laa darara bopp wala lor wala diraar te kenn du lore boo lore te doo loraate te ad dararu lor yuzaalu dañ koy dindi waaw kenn du xaar lor ñu naan nañ bàyyi di xaar ba a alors que waay yi ci dara benn waay la yoo xam ne gu sadik waaw di def loolu ngir tooxal faam bi daal du koy mettil pendant pendant lan ñu naan léegi nañ xaar 4 mois bi kenn du xaar 4 mois <laughs> waaw léegi euh, euh, sauf que borom xam-xam yi am na nag tënk buñ ciy tënk naan bu dee dafa waatoon euh, loolu day dugg ci ila ila mooy comme li yonent bi saa saan defoon waat ne du weer dina toog weer du séq ak soxnaam bi dara ndax la aaya ba wax lilladina yu'luuna min nisa'i min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in faa'u fa inna allaha ghafurur rahim waaw mu ne ñi nga xamante ne dañuy waat ne seen soxna yi duñ leen laal waaw ñooñ dañuy xaar tarabbusu arba'a arba'ati ashhur ñeenti weer mu ñu delloo ci ñeenti weere ba matee moo ñu dellu mooy lan moo ñu sëyaat ak ñoom acte rapport direct nañu xam ne borom bi aji jéggala eh, jéggalaakoon la aji yërëmaakoon la waa jumhur rek lii moo tax jamaahir ñu ne lii aaya bi loolu mooy yu'lun dañoo waat ñeene mais mais bu waatul nag ñu ne bu waatul dañ koy jox waa jumhur dañ ko ki nga xam ne dafa bàyyi sëyëg soxnaam ay deux mois trois mois yooyu te waatul mais waatul deful dara dafa kii rek bàyyi ko noonu ñu ne kook dañ bu matee quatre mois dañ koy jox at tey ki nga xam ne dafa waatoon waaw dañ ko koy jox àtte mooy bu quatre mois yi matee léegi da ngay sëy moom par force directement wala waaw walla lan wala ñu tas sëy bi bi te loolu mooy ndaw si moom mooy réclamer mooy dem réclamer li nga xam ne xaqam la waaw ci juge bi mais bu dee ndaw si dana noo man même bu dee loolu la man euh, euh, garaawul man garaawul man naa man naa kii rek ba kera muy ñëw loolu moom moo bàyyi loo xam ne àqam la mu wàcc ci léegi kon loolu mooy affaire bi waa jamaahir nee nañ dañuy xaar quatre mois parce que alquran loolu la wax fii ne bu dee dañoo waat ñii mais bu waatul nag bu dee dañoo waat parce que euh, ñi wax ci waa ci mazahibul arbaa ñooñu ñu la doon wax comme ku mel ne Cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah ñoom waxuñ nekk bu dee daa waat bu dee dafa waat ne du joteeg moom dañuy xaar quatre mois comme l'alquran wax mais dañu ne mais ki nga xam ne waatul bàyyi ko noonu est xaar quatre mois jox ko kii wala ñoom ñu ne kenn du fi xaar parce ak dararu lu zaar ak laa darara wala dirar waa jumhur ne non dañuy xaar jamaa dañuy xaar bu bu quatre mois yi matee ñu àttee kii lay yor par force day dellu te dellu fa in faa u boobu mooy lan nan lay delloo mooy dellu daal di sëyeeg moom nangoo sëyeeg ndaw si waaw ba ñu xam ne ba ndaw si ne waaw am na rapport ak man te loolu da koy wax juge bi yooyu amul ay naan dama koy nëbb non day leer juge bi day xaar da koy da da doy semence coup de semence la koy ne ko yow sa waay eh jox ko benn délai ne ko dernier jour bi du quarante yi suba la suba gis nga biig tey tey bés boo fi sëyul ak moom te bu xëyee day laaj ndaw si femme bi day ñëw devant le juge waaw ànd ak waa mu laaj ko est-ce que biig am ngeen rapport wala déet waaw est-ce que am ngeen rapport wala déet bu dee ne. femme bi dane waaw waa ji eh, waaw moom jote naag man alhamdulilah doy na moo loolu mooy fayin faaw waaye bu dee ne dane déedéet mu ne waa ji yow da li waa ji ne dëgg la bu boobaa juge bi danaan ko kon nag damay tas sëy bi voilà mu jeex mu ngi noonu waaw <laughs> waaw ndax lii mooy yoon doo bàyyi ndaw si yow sëyoog moom sëyoog moom nga bàyyi ko rek kal mu'allaqa loolu du am ci diine kon loolu leer na kon fay bu ñu récapituler daal di leeralaat daal di euh, def euh, benn résumé bu ndaw mooy waaye yi nga xam ne tey moom moo gàddaay faamam ci loo xam ne tegu ko fen pour lor ko rek la ngir lor ko kese moo ko tax a jóg bu boobaa kooku lan mooy mbiram bu boobaa te waatul voilà te boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne dañu koy bàyyi ba mat 4 mois bu matul ka bu matee quatre mois lii alquran wax lañ koy def ne ko sawaay aywa da ngay mën a séy ak moom boo jotewul ak moom ñu daal toj euh, daal tas li nga xamante ne euh, mooy séy bi jeex mu jeex takk waaw loolu benn la beneen am ñeneen ñu ne bu dee ne ngir lor ko la te leer nañu ne waa ji nekkul koo xamante ne nii da koy yar te waatul kooku kenn du fi xaar loolu waaw kenn du fi xaar lool te loolu nag niru na wax joo xamante ne nii ju dëgër la waaw kenn du fi xaar lool maadaama waa ji waatul te tamit daa bëgg lor kesee ko tax a jóg du yar du dara bu boobaa nag dañ naan ko sawaay séyal ak ndaw si euh, euh, kenn du fi xaar dañ lay dóor juge loolu nag juge lay koy def waaw loolu juge bi moo koy def du ay gaay ñooy taxaw fee après na ñoom daal dinañuy décréter voilà comme vous le vous le décrété que ne voilà ñun daal affaire bi lii la maintenant non affaire bu du demee noonu ah non c'est le juge juge de l'islam bi moom mooy décréter loolu teg waa ji benn ne ko sentence baa ngi léegi nag yow yaa xool waaw parce que euh, loolu dafa metti waaw dafa metti <laughs> mooy xool ne ko délai bii laa la jox boo ci sëyul ak moom ñu daal di lay. Euh, ñu daal di lay euh, ma daal di tas sëy waaw ci kaw noonu yu mel nii kese le juge di mën a tase sëy sinon at talaaqu li man axada bi saq sinon ki mën a tas sëy ki mën a tasub sëy mooy ki nga xam ne moo tàppoon ci tànk ba moo ca yeel ba mooy ka takki woon mooy borom kër gi waaw moo tax waxoon naa la fi waxi caaxaan yi ngay léegi ñun ñi ko maye woon dajawaat nañ tas nañ sëy bi loolu waxu caaxaan la loolu du waxu dara jarul sax bàyyi xel waaw loolu moom mooy wax ji nga xam ne wax ji gën a yàqu kenn du ko bàyyi xel waaw léegi nag parce que lu lu waral loolu quarante jours yooyu moom la alxuraan wax quarante mois yi non quatre mois man quarante mois quatre mois yi waa ji ne parce que moom la alxuraan wax ndax jigéen mooy li al imaam ibn abi jamra wax sànq rahimahullah ne hadis bi dañ ciy jàng ne góor moo gën a a muñ li jëm ci wàllu sëy ka jigéen waaw moo tax boo seetloo tentation yu bari góor ñi dañ ci gaaw succomber pas jigéen ñi mooy jigéen ñi ci boppam ñoom ñooy arme tentation bi te ñoom xam nañ faiblesse su góor ñi xam nañ ne góor ñu bari nii lañ mel buñ nee nag góor ñi loolu général dañoo gën a faible ci wàllu woowu moo tax fii mu ne nga xëcc leen dafa yomb lool waaw fekk fukki góor yu toog ci benn buntu kër benn femme mën na wëlbati seen bopp ñoom ñépp mu gis leen ne ah seen leen ne xaaral ma dem sama biir salon ñëwaat waaw dugg def fa ay affaire jinneem ba génne wallahi am na pourcentage boo xamante ne boo moywul bu dul neuf sur dix boo xamante ne nii ñoom ñépp dina leen fëkk waaw yoon nag bi yu gàttam seere ba pare romb leen ak parfum boo xam ne ñoom ñépp ci naan këcc ci loolu mooy ñoom ñoo gën a alors que benn waay bu doon daa fekk ay jigéen ñu toog diis mu gis leen feene xaaral dem moom mooy dugg salawam def ay mbiram génn gi romb ko romb faan yooyu c'est proportion bi du toll comme ni nga xam ne ndaw si noonu la xëcc góor loolu moom c'est connu loolu imam ibn abi jamra di wax loolu la demee parce que jigéen ñi ñee ñoom nag dafa am limite mooy lii ñu lay wax nag c'est en général mooy seen ñàkk a toog mën a sëy xemmem seen jëkkër daa am limite moo ko ci quatre mois te loolu mooy li euh, imaamu Malik ibnu Anas euh, mu ngi koy nettali naka noonu al imaam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullahu taala euh, lu ñuy soloo même bu dee bi jokkaloowul ba ci Seydina Omar ndax ñoom Ma'mar ñoom ñoo naan balaghani ak ñeneen ñi nga xam ne imaamu Malik ci ñoom la ko jële rahmatullah alayhi Seydina Omar radiyallahu anhu ni mu doon da doon wër moom nekkul woon suñu président yi nga xamante ne seen palais bi kese lañu xam li wër pale bi xamuñ ci tus fu ñuy dem bala ñoo ñëw leen koy yëgal ñu rafetal leen mbedd yi daal di leen defaral fépp gaa yi taxaw di leen xaar wan leen li gën rafet ci dëkk bi ra bale fépp ñu foog ne nii la demeta moo ko tay moo ko gën xam parce que bu bëggoon a xam ni mu demee moom nekkoon na ci opposition bi ci opposition bi ne woon na fa <laughs> plutôt <laughs> comme que xëppante ay wax yu ñaaw kese lañ nekk waaw ci xëpp position yi masoon na faa ne waaw léegi xamoon na ni mu da doon galee rek ci tout le monde te lam doon kaas naan président bali loolu la doon def voilà c'est pas normal balaa ñëw ci dëkk bi ñu embellir fu ne loolu du tax mu xam kii bi tam moo ko tey léegi yow dañ naan la yow tam bi nga nee président lu tax ngay doxale ni moom bala ngaa dem seen ni ñu yëgal ko ñépp waaw ñu rafetal fën nga ñëw naan def ko sa discours woo sa sa yi génn nga joxe alal wala sa parti ba base ba foofu defee di ngir teru la teral la xam nga ne yow yaa ko tey naa Omar nag da doon bàyyi ba guddi muy wër ci biir mbeddu Médina yi di xool insécurité bi d'abord <laughs> waaw kooku muñ doon agressé moom la njëkk agressé waaw waaye nag njiit gu jub la <laughs> koo kenn du ko agressé waaw ndax fii amul agresseur <laughs> waaw moo tax buy dox du ànd ak garde corps yi de ñu suivre ko de loin wala de près wala xaw a laqatu wala lii déedéet moom kese mooy génn di dox bu amee ku mu nekkaloon léeg-léeg mu ne la ñu génn tuuti doxantu nga foog ne leneen a tax ndeke day day def ay ay tournée yi muy def par guddi ngir xam ñan ñoo soxla aide ñan ñoo soxla ndimbal ak yi nga xam ne moom la ko war a borom bi gàll mu war koo taxawu ñoo xamante ne ni moom mu doxal leen loolu le muy wër ci guddi bi muy dox noonu mu dégg benn jigéen mu naan tataawala hadha al-layl wa dhalla janibuhu wa araqani id la xalilun ulaa'ibu falawla hidaarillahi la shay'a mithlahu la zuhzi'a min hadha as-sarir jawanibuhu ak nam jeexe lu gudd la <laughs> am na beneen boo xam ne ne tataawala hadha al-layl waswadda janibuhu wa arraqani id la habib olaaibu falawla alladi fawqa alsamawati arshuhu la zozia min hada sariri jawa min hada sariri jawanibo waaw ndaw si ne tata wala ay waay gudd na hada laylu gi gudd gi guddee guddi waay c'est une nuit longue waay gudd na was wan da jaani bu lëndëm na këris wàllam ñépp lëndëm na wa arraqani tas war a cekkloo na ma jox na ma insomnie ma ñàkk nelaw lan illa habiba ulaibo ba nga xam ne awma koo xam ne sama soppe bële mu ne xalila koo xam ne mooy sama jëkkër ju may nekkal boo xam ne moom moom moom laay xowal ci di ci ci ci ci di ci ci guddi gi waaw mu may bégal mu koy bégal ba ma amul loolu ay way lii de yéemi na waaw mu ne gis nga budul woon ki nga xam ne moo nekk moo féete kaw ñépp te arasam nekk ca asamaan ya budul woon borom boobu wallahi la zonzia min hada sariri jawaani bu doon moom laa ragal bu doon ne ragaluma ko kononte lal ma tëdd wet yi di dégg muy kii kii ci di yëngatu mooy dinaa fi accueillir góor boo xam ne ñu ko ci ñu nekk di sëy maak moom waaw laa Seydina Omar dégg ko daal di taf gém nañ la ilaha illa allah léegi mu xam ne kër gii la ñëwul ci guddi gi noonu di ko fëgg yooyu déedéet mu bàyyi ba suba muy mu mu mu mu woolu ko ndaw si ñëw mu na ko yow yaa doon wax lii wax yi waxaat ko wax yi yaa doon wax laqad taala wala tataawala hada al wax dalla janibahu yow la wala tataawala hada al-layl waswadda janibahu mu ne ko waaw mu ne ko lu la ci yebbe mu ne ko parce que sama boroom kër dañ koo dañ koo yóbbu ci xare yi ngay kii ca la dem depuis quatre mois mënatuma koo muñ waaw te nag xemmem naa ko soxla naa ko nag ndax sama yaram da koo soxla waaw léegi nag bi loolu amee Seydina Omar na ko waa léegi lu ñaaw nga bëggoon mooy léegi lu tax nga doon jàmban ngir bu lool bu fajuwul nga uti keneen ah recruter wala utub góor boo xam ne ah eh, da eh, ngeen nekk di def lu xaraam ndaw si ne maadallah ah maadallah ne déedéet mukk <laughs> déedéet loolu kay jaruma ko maa ngi maa ngi muslu ci yàlla ci loolu waaw Seydina Omar na ko xaar ma man nga dem nga may ma tuuti Seydina Omar dem ci doom bi Sayyidatu Hafsa dem ci Sayyidatu Hafsa bint Omar zawji Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu dem ci doom ji Sayyidatu Sayyidatuna Hafsa yaay jullit ñi doomam la mooy yaayu jullit ñi mu ne ko ah dimbali ma ci lenn doom waaw waaw am na ndax damaa am benn mbir boo xam ne damaa préoccupé lool man sa baay tëj nga sama bopp bi de yow nag laa ci yaakaar ngir nga dimbali ma ci nga teggil ma loolee mu ne ko dama lay laaj benn laaj ñaata waxtu la soxna si mën a muñ boroom këram waaw la mën a muñ ba booba nag mënatu koo muñ fokk mu ñëw walla rek mën naa tàbbi ci Sayyidatu Hafsa daal di <laughs> sëgg mooy am nga loolu dafa xaw a nekk loo xam ne <laughs> mooy kersa gi loo waaw dafa kersawu laaj yu mel nii <laughs> waaw Sayyidna Umar ne ko inna allaha la yastahi min al haqq inna allaha ne ko borom bi fàttali ko laaya boobu ak wax nañ ko sànq inna allaha la yastahi an yadriba mathalan te inna allaha la yastahi min alhaq ndaw sa moo ñëwoon te hadis yaay ummu salama ba wax ko yonent bi salaatu salatu waaw ah borom bi de amul kersa ci dëgg sayyidatu Hafsa daal di koy junju def ko signe trois wala quatre quatre mois quatre mois sayyidina Umar nag daal di bind radiyallahu anhuma bind ci mbooleem gouverneur bi ak ñi nga xam ne ñooy ñi jiite armée yi ne bu benn soldat defati ci armée yi génn lu ëpp kat moom waaw kon nga gis xikmaay sharia li tax mu def lilladina yuluuna bële def ko arba'ata ashhurin waaw ñiy waat naan bu ñu joteeg seen soxna yi quatre mois moom bu ñu ko dépassé waaw léegi nag loolu mooy en général du ñàkk nag am soxna yoo xam ne ñoom Euh, man ñoo muñ loolu toll noonu loolu moo tax ñi wax ci waa ju euh, ci ñeneen ñi ne euh, bu dee ne daal lor kese ko tax a jóg te waatul kenn du fi xaar 4 mois kenn du ko jox at tey ki nga xam ne dafa waat ndax bokkuñu bu dee ci waat d'accord nañu dañuy def loolee waaye bu dee nag waa ji waatul kenn du def loolu ni ñuy def mooy dañ naan ko hé foog nga dellu sëyëg sa soxna boo ko kiiwul qaadi bi ci boppam mooy teg benn euh, kii ne boo deful lii ba boobu damay tas sëy bi wallahu taala aalam kon lii nii ci gàttal buñ ñëwee ngir euh, àq yi nga xam ne moom la bunt di tudd mooy kon àq la boo xam ne euh, mooy buntu àq ndaw jëkkër ji mu am ci boroom ci soxnaam mooy àq la boo xam ne moom la boroom kër gi amal soxnaam bu ko woowee ci lal mu daal di koy wuyu waaw te xadiis yi wax yooyu bari na am na yoo xamante ne ni euh, euh, dinañu ko dinañu ko gisaat ci biir al imam dina ko indi surtout xadiis bi nga xam ne ñetteel bi ñuy gis après mooy bii di ñëw bi ci tegu bi ci teguwaat loolu euh, mooy di gën a leeral que ne ndaw si manu la non non man man man bon damaa jàpp quoi ah, dama loxo daa takk wala lool même loolu sax sharia mayu ko loolu waaw mooy bu dee loo xam ne lu mën a xaar la lu mën a nég la loolu na nég ba Euh, satisfaire li nga xamante ne mooy euh, bëgg-bëggu boroom këram gii ci moom après nag mu dellu ci li mu mën a dellu te am na beneen ngànt boo xam ne euh, ndaw si mënu koo wax waaw comme lal imaam an-Nawawi rahimahullahu taala bi muy saraal yi léegi la ci sama xel dem ci al-Minhaj mu ngi doon wax ne lii nii ngànt yi nag bokkul ndaw si manu la ne bon man dama am bërëb voilà ndax woo ci lal tekkiwul rek mooy waa ji ndax bu boobaa euh, bu dee ne dafa am mbërëg ndaw si waa ji man na am man na bànneexu ci yeneen wàllu yaramam waaw ci yoo xam ne du du ilaaj day am du pénétration day am non soxlawul muy am pénétration mën na euh, bànneexu ci moom leneen ci yeneen wàllu yaramam loolu moo tax loolu it manu la ne man naa kon nganti mooy sànq fay manaan la comme moo xam ne dafa woor woor boo xam ne Shaabaan a jot fukki fan la war a fay te fukki fan yu mu jiyee ci des kooku moom ngànt la waaw jëkkër ji bu ko woowee ci bëccëgu bëccëg bi doogu du ko wuyu voilà loolu ngànt la wala mu feebar feebar boo xam ne day yokk feebaram wala da koy da koy mën na koo sax faat loolu moom day dañ loolu ngànt la waaye mooy damaa am mbërëg loolu bokku ci waaw temps yi damay sañe bokku ci même booy sañe mën nga ko nooy def boo amee mbërëg ndaw si da ngay ay protège yoo xam ne moom ngay protégé wu ba deret ji du génn léegi jeex na li ci def moom yeneen wàll wi nga xamante ne ni mooy sa yaram mën na cee euh, euh, bànneexu maadaama du jege li nga xamante ne mooy fi borom bi di tere wallahu taala alam kon loolu euh, àq la boo xam ne jëkkër ji da ko am ci borom këram ci soxnaam mooy bu ko soxlaa ci lalam bëgg sëy moom wala bànneexu ci moom Euh, nag ko euh, loolu dafa ndaw si dafa nekk farata ci moom mu daal di koy nangul talbiya wuyul ko li nga xamante ne nii mooy soxlaam boobee ndax euh, loolu ku nekk ci ñaar ñiy sëy dafa war a fegal lu lu bon tentation yi am ci biti ak télé yeeg ak yooyu yëpp ak réseaux sociaux yeeg ak yeneen yoo xam ne mën na jóge sax ci seeni xarit yu ñu am yooyu yëpp mën naa am yu ñu bokk yooyu yëpp bu dee ne ki nga xam ne moom lay dundal mooy soxnaam wala soxna si boroom këram lool lool dimbaliw ko ci tentation boobu man naa indi ba tax mu koy loolee ko boroom këram bañal bu dee ndaw si mooy soxla boroom kër gi mu bañ wala waa ji ndaw si di ko bañal loolale te ci góor ñi la ëppee hein moo tax sharia def noo def ko noonu borom bi dogale ko noonu atte ne malaaka yi dañ koy rëbb ndax ñoom la gën a mën a dal te bu boobaa man na dem tàbbi ci lu xaram te dara puusawu ko lu dul li nga xamante ne ki mu am ci kër gi kat saa bu bëggee joteeg moom mu bañ loolu nag du aw lay woo xam dañ naan walla bu toggee ci lu xaram mooy walla loolu da koy layal layalu dara walla mais mooy ku nekk dafa war a jàppale boroomam ci wàllu loo xamante ne mooy euh, muy am satisfaction yi nga xamante ne nii mooy plaisir yi ku nekk di amal keneen ki loolu mu war a nekk loo xam ne ku nekk bu ñëwee soxla ko ci mu même bu dee sonn na kii léeg-léeg loolu day am wéeru doomu aadama la sonn nga waaye bu gëmmentoo yooyu yëpp tamit keneen ci tamit sa partenaire bi sa borom kër wala sa soxna moom it dafay war a bàyyi xel yooyu gis na ne yaa ngi waaj a dee di nelaw tellement sonn bu boo bàyyi yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel mbir yooyu nit lañu waaw mooy bàyyi ko mu nelaw nga bàyyi ko mu nelaw ba mu ci yow nga fexe sa plaisir boobu waaw wala euh, yeneen partie ci kooram nga fexe kii ba ni ngay ni muy demee mu waaye bu dee da eh, mooy affaire yi jarul ay forcer ay yenn yi quoi yooyu yëpp jarul waaw ndax l'islam moom eh, waxtaan mooy wa mawadda wa rahma daal mooy affaire bi cofeel gi ak ñi nga xam ne mooy yërmande gi waaw loolu moom bu amee si yi moom mën naa yàgg lool bi idnillahi tabaraka wa taala waaye bu amul rek ku nekk di bañal yenn yi ah boo xëyee nag moom mu ne la denc na am ñaareel ah <laughs> boobaa nag warulaa bett wala boo muy muy corowantu feneen nga dégg ko wala muy ami maîtresse ah te loolu mooy li ko waral a léeg-léeg ne yow fii ci kër gi manu fee am lool muy ut feneen te comme que ñemewu la te ñemewu la amul ñaareel te xamul nu muy def mu far utub coro boo xam ne fa lay jaar di guddee rek woo woote liggéeyam bu sore bi ndekete yoo foofu lay njogoon na loo wal iyaazu billah loolu mu nekk ay bakkaar yu mu ne yoo xam ne ku nekk bu defoon li nga xam ne moo ko war ci diggante kenn ke keneen loolu borom bi mënoon na ko fenqal kon yooyu yëpp yu jara bàyyi xel la xaq bii nañ ci bàyyi xel góor gi it na nga bàyyi xel ci côté biñ traité noonu bu dee sa soxna moo soxla kon nag ñu yem noonu ba bii di ñëw ñu jël xadiis bi ci def inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad